wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi woon ba léegi ci. axkaamul mawaariis wala di alfaraid di ilmul irth di wax ci l'héritage muy ndono ni nga xam ne noonu la ko suñu subhaanahu wa ta'ala daldi séddale ah ñu ngi woon nag ci wàllu xisaab bi baabul xisaab li jëm ci wàllu alxisaab ah ñu ngi woon ci jataa bi weesu gisoon nañu al masalatul mushtarika walla al mushtaraka wala al musharraka wala al musharrika muy almasalatu alximaariya di almasalatul yammiya waaye di almasalatul xajariya xajariya yammiya ximaariya mooy almasalatul musharraka moom lañ gisoon jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna tuddoon nañ li ci boroom matn bi wax al imaam ar-Rahabi raxmatullaahi aleyhi bi muy wax ci baabul musharrika wa in tajid zawjan wa umman waritha wa ixwatan li ummi haazu thulutha wa in tajid zawjan wa umman waritha wa ixwatan lil ummi xaadu sulusa wa ixwatan aydan li ummin wa abi wa stagraqu lmaala bi fardi nusubi fajcalhum kulluhum li ummi wajcal abaahum xajaran fi lyammi aqsim ala al-ixwati thultha tarika fa haadihi al-mas'alatu al-musharrika gisoon nañ lool moom lañ gisoon mooy liñ gisoon bi weesu rek la tënk noonu tey nag ñu waroon a continuer insha allah ginnaaw almasalatu almusharrika di almasalatu alximaariya di almasalatu alxajariya di almasalatu alyamiya tey ñu war a nag eh, jàll ci beneen wàll euh, bu ñu bu dee ne fàttaleku nañ li al-allaama al-baqariyu raxmatullaahi alayhi waxoon hein bu ñu fàttalikoo li mu waxoon ci bi ñuy commencer bunt bii bi muy wax ne yëgal ne ki nga xam ne mooy alfaradi moom dafa aajowoo ginnaaw bi nga xamante ni nii maarifatahu fatwa bi mu xamee li jëm ci yi nga xam ne man da ñàkk d'abord ci masailul fiqhiya yi concerné wàllu miraas mi dafa soxla ñetti fa innahu yaftaqiru ila thalathati a'malin xisaabiya après day soxla ñetti façon opération yoo xam ne ay liggéey ay jëf yoo xam ne mu xam leen ci wàllu calcul nag la jëm waaw loolu ne boo fàttale ko neewoon na la mbir yi bi ci njëkk mooy mooy at ta'sil mooy at ta'sil ginnaaw at ta'sil at tasxiix at ta'sil mooy fexe trouver aslul mas'ala boppu mas'ala mi li nga xam ne mooy constituer nekk bopp masala bi li nga xam ne bu ñu ko trouver moom lañuy ñuy séddale ñiy doon ñépp mooy aslul masala al usulu usulul masail gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ne set lañu ah muy deux trois quatre six huit ak lan deux trois quatre six huit ak douze ak vingt-quatre al muttafaqu alayha yooyu ñooy masala yi nga xam ne dañ cee dëppoo nga xam ne boppu masala yi li ñuy séddale ci miraas manula génn lii ñu wax waaw deux trois quatre six huit douze vingt-quatre paa paa pëng léegi nag ñu ne gis nga lii ñeenti la am na ci ñeenti yoo xam ne laa ta'ul mooy al-awlu du ko dugg kenn manu koo compat kenn du ko comp kenn manu koo comp muy deux bi trois bi quatre bi ak huit bi yii ñooy yi nga xam ne laa tadxuluhu al-awl awlu du ko dugg ah non jamais jamais loolu léegi man duma fi nekk euh, awlu bu ma nee comp rek doy na ndax yàgg nañ ci ah loolu moom instant bii moom war naa nekk loo xam ne lu boy la ci nopp yi léegi mu am nag trois yoo xam ne ñoom la awlu yu duggu muy six bi ak buñ ci yokkee lu toll ni boppam muy douze ak douze ci boppam moom buñ ci yokkee lu toll ni moom muy vingt-quatre yooyu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna après ci lañ gisoon al masalatu al mushtarika wala al musharrika wala al musharraka wala al mushtaraka walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu léegi nag ñu war a jàll ci deuxième bi mu wax hmm? bi mu ne bi mu waxee ne kii ba'da ma'rifatihi wa'lam anna al faradiyya yaftaqiru ba'da ba'da ma'rifati al fatwa ila thalath a'mal min al a'mal al hisabiyya at-tahsil kon tafsir pare nañ kon mooy instant bii nii <laughs> on est pour képp koo xam ne ah déglu nga ba fii te mbir yi leer ci yow loolu condition la <laughs> waaw këne yow buñ la joxatee ne la cas pratique ngii ah léegi damaa bëgg nga sé nga nga miraasal ma lii mooy miraasal ma lan mooy génneel ma lim so génneel ma aslul masala bopp masala bi bi nga xam ne bu ma ko trouver ñoom loolu laay séddale ñi nga xam ne ñooy doon moo xam yarisuuna bil fo bil bil bil fard am yarisuuna bit tansib moo xam ci asxaabul furud lañ bokk moo xam ñi suñu borom ne jël leen lii jox wala moo xam ñoo xam ne ñoom yarisuuna bi ta'sib mooy asaba lañ bu ci man di doom war ngaa mën a wëy léegi euh, gisoon nañu kon affaire boobu euh, léegi nag ñu war a jàll ci deuxième étape bi mu wax kon premier amal xisaabiya yi moom war naa nekk loo xam ne c'est acquis maintenant walillahi alhamdu wal na waaw léegi mu des bi mu waxee amaale at tasil léegi nag wat tasxiix wat tasxiix at tasxiix tey ñu war a gis kon insha allah at tasxiix lan mooy at tasxiix waxoon nañu ko yii yépp définiroon nañ ko loolu mooy correction yi ngay def waxoon nañ la kon niñ la waxoon rek ne la affaire bi daa mel ni eh, eh, mbir mi day mel ni eh, faradi bi moom day nekk bi manzilati tabib mooy day mel ni am médecin la boo xam ne dañ koo indil malade boo xam ne li li tax mu malade mooy virgule bu ci am mooy chiffre yii ñu war a am siba yi ah? mooy cër yi suñu borom ne ñii nañu jël lii ñii nañu jël lii ñu trouver ñoo xam ne cette fois yi mooy buñ leen ko séddalee mu am virgule te bu virgule amee du baax léegi nag faradi bi di ki nga xam ne mooy toppatoo ilmul miraas wala kii miraas moom dafa war a xam ci kaabu mel noonu nan lay réparer virgule boobu ba mooy boo kii boobu nan lay réparer affaire bi ba séddale ko ñi ko war a sédd ñi ko seen borom te virgule du ci am mooy damm du ci am kon tey à partir de tey insha allah peut mu nekk benn jataay sax waaw rek euh, bu dee benn buñ bu doon am na ñaari waxtu insha allah mënoon na ci ne mais bon je vais voir sinon rek euh, muy tayet bii di ñëw insha allah euh, waaye euh, bala ñooy ci continuer euh, di ndokkeel ñépp ci weeru koor gi nga xam ne tey la tàmbali waaw en tout cas ci tugal ci France au Occident ak yooyu ak pays arabes yu bari ak même Sénégal am na ñoo xam ne en tout cas bu dee France tey lañ commencé di ñaan buur yàlla nag mu daal di ñuy ubbil bunt ya bunt xéewal yépp yoo xam ne lu ñu mën a xalaat ci mbaax ci yiw ci leer ci lu man di doon lu mën a dottee ko jóge ci weer wi weer wi ñu ne mu defal ñu ko te fulandul ñu ko ci ay lim yoo xam ne moom kese ko xam waaw wama dhalika alallahi bi aziz loolu jafewul buur yàlla waaw di dollee de julli ci ki nga xamante ne mooy saaxibu siira mooy saaxibu siirati alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom lañu wàcc alquraan ah moom lañ wàcc alquraanul azim saaxibu siirati salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mi nga xam ne alquraan ni nga ko ko wàccee ci inna anzalnaahu fi laylatil qadr te laylatul qadr ci weeru koor la woon ah allahu akbar allah yàlla na barkeb alquraan topp ñu te buur yàlla def ñu ñoo xam ne alquran moo ñu yëngal moo ñuy bu ñu nee teg moo tax ñu ne teg bu ñu yëngoo moo tax ñu yëngu waaw euh, euh, waxoon nañu ci at yi weesu kene ñun tamit buur yàlla dafa def walillahi alhamdu wal minna kene siira bi biñ koy tàmbali weeru koor la woon waaw mooy weer wii mooy weeru anniversaire li nga xam ne mooy siira bi nga xam ne moom lañ tàmbali woon ne ci ba léegi commencé woon ko l'an 1435 mu dëppook 2014 waaw muy ramadan wu 2014 di l'an 1435 ba ñu ngi ci ramadan ramadanu 1440 kon boo seetloo mu def juróomi at euh, muy loo xam ne xéewal xéewal waaw xéewalu borom bi la dalika fadlullah yutiihi man yashaa'u wallahu dhul fadlil azim xéewal la bu ñu suñu boroom defal ñun ñépp ñu koy topp di jéem a gëstu dund ki nga xam ne ak dundam mooy dund ki waaw waaw ku dund ba dee ta xamoo ko anta fii problème non boo xam ne kenn man lu ko expliquer non c'est mooy buur yàlla du ko nangu du nangu nit ñëw ci kaw suuf ba faatu ne xamu ko fekk condition wu message bi agsi ci moom ndax wa aaxarina minhum lamma yalhaqu bi ndax am na ñoo xam ne ba léegi message bi agsiwul ci ñoom wala nam ba mu agsee na mu agsee ci ñoom dañ koo altéré ñoom taxul ñuy wax waaw moom mooy kenn ki nga xam ne moom buur yàlla dàqoorul nit ñëw taxaw mu laaj la ko nga ne xaw ma muy rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam waaw ku dut moom rek boo ko xamul dara waaw boo ko xamul doo dem fenn ci yàlla mu naan la ndax xama woon saxaaba nar la cee pune parce que xamoo ko woon loolu buur yàlla du la ko waxam waaw doo faatu ñu naan ndax xamoon nga wàlli sàngam baax na ba ak man di toll kenn du la ko laaj kenn du la ko laaj kiñ lay laaj mooy boo ñëwee saxaaba malaaka yi kiñ lay présenter la ndax xamoon nga kii hada rajul seydina muhammad la lu tudd ibn abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kudut moom amoo loolu waaw kudut moom amoo loolu waa kooku kay wax dëgg yàlla nag luubal jël suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu heure yi passé ko ci lu loo ngir xamul dundam jaru ko ndax jaru ko gaa yi ah moo tax questionnement wu dafa yàgg amul amul sens ci ku xam lii en fait da ko dul poser sax du ko sax poser parce que day xam ne malgré sax ñun li ñu gis rekk mooy lu néew a néew ci géejam la moom alayhi salaatu wassalaam waaw bul ne sax man na toq ci géej billahi alladi laa ilaha illa huwa matu waaw toq fan xaaju koo man waaw ñun ñun ñun loolu lañ naan daa bari loo xam ne matul ab toq boo jëloon fractionné ko tas tas tas tas tas ko mais presque ba ba daanaka lu insignifiant moo ci yes même lu toll noonu gisuñu ko ci li nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon naka lañ mën a taxawee naan mais wa yow ah ça c'est trop quand def ko am ko def dix-huit fichiers mbaa quinze fichiers mu jeex wala quinze jotaay kooku mooy gàttañ lu na dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw te du te te du topp ku ku mel noonu du topp ay série di seetaani série ba jàpp ne série bi soof na waaw danga ciy gis ñoo xam ne ñu ngi ci ay saison 4 waaw tey xaar ndolleent waaw balaa ñëw balaa am sax version ñoom làng bi ñu bi nga xam ne moom la ka leen coloniser woon doon wax ñu daal di koy góolu ji seetaani ko ca langue originale bi ba ba ko borom génnee ngir kenn du ko ci jiit waaw waaye bu dee yëfi diini moom yëfi moom daal lu jëm ci diini nag moom moom tout grave quoi tout pénible waaw tout est lassant waaye gars yi nag lu lépp moom daal minutes yañ koy passer même bu dee deux minutes la si toog mas a seetaan ab football championnat bi jeex bu jeexee da gis mu mel ni ku déprimé wu waaw bu saison bi tëjee day mel ni ku déprimé wu di seet yeneeni yeneeni pow yu ko gaa yi tegal moo tax gaa yi muus fépp lañ fat bu jeexee rek ñu dóor jeux olympiques wala yu mel noonu wala ay caaxaan yeneen yoo xam ne ñoom ci la ñuy ne ñu occupé ko mais at mi yépp dañ koy occupé noonu lay demee ba màgg taxaw nekk mukallaf sawaay ah yor kër manula sangu set waaw ñu koy laaj yu gën ndaw ci yonent bi aleyhi lu ko ci nasaraan bi waxul xamu ko wala lu mu déggewul ci gàmmu yi xamu ko wal iyaadu billah kon walillahi alhamdu wal minna ñuy sant suñu boroom kon ci xéewal boobu mu ñu defal Euh, defal ñu ko ñun ñépp muy euh, siira bi kon mu ñuy juróomeelu at ci weer wi di weer wu màgg wi di ramadan shahru ramadan kon ñu ñëwaat ci suñu waay ci suñu <laughs> alfaraay ah <laughs> kon ñu ngi woon ci li al allaama al baqari yu boroom al xaashiya xaasiya bi waxoon dañ koy fàttali mais loolu gisoon nañu kon mooy tey mooy partie boobu mu naan ginnaaw tafsil faradi bi day soxla at tasxiix te at tasxiix mooy li muy def ngir réparer virgule yu exister ci li nga xam ne mooy part bi nga xam buñ ko seddalee ñi ko war a yor bu ñu leen ko séddalee mu am virgule li muy def ba réparer ba dindi virgule boobu dootu ci am mais lu ñëw rek effacer virgule bi non mooy réparer ko ba léegi moom bu leen ko séddalee ku nekk chiffre rond ngay am mooy du am virgule jëf jooju nag ah niñ koy defee moom lañu war a gis tey muy ginnaaw kon ab tafsil liñ ko pare muy fexe di trouver ak usulul masail ak xam ñoom nan la yan ñoo ci invariable ak yan ñoo ci ñoo ko ci doonal awlu di ci dugg ak awlu yooyu naka lay amee ak ñaata lañu ak naka lay demee ak ak méthode bi loolu ginnaaw biñ ci paree walilah alhamdu wal na léegi nag jot nañu gis li nga xam ne mooy bi mu ci teg bi ci tegu muy at tashih te moom lañ wax sànq li muy tekki ngir dindi virgule yooyu léegi kon tey à partir de tey mooy dañuy gis tasxiix mais lan lañuy wéral lan mooy al inkisaar tasxiixul inkisaar yi mooy tasxiixul man nga ko tudde noonu tasxiixul inkisaar mooy le fait de réparer ah damm yi am ci mbir mi nga jabru ko waaw damm mooy virgule yi ngay fexe réparer ba virgule dootul am tashihul inkisar fil masail eh, loolu nag dafa am ñaari wàll tashihul inkisar dafa am ñaari wàll am na kon léegi bu ñu nee mooy wéral gi may wéral ba ci inkisaar mooy damm gi mooy virgule boobu di am ci part bi ma jël séddale dinañ joxe exemple ah dinañ joxe exemple après te sax am na yu ci waxoon biñ la naan yow xam nga ne moos un huitième par exemple boo ko naree séddale ñetti xam nga dañ ne la woon alxuraan da bu dee yéen amu ngeen euh, yéen jëkkër yi da a faatu te amu ngeen doom seen soxna yi ñooy jël li nga xam ne mooy euh, euh, ruub ar rubu' waaye bu dee dangeen faatu bàyyi fi doom ñoom ak sumun la am waxoon nañ la ne loolu c'est trop simple bu dee ne benn soxna la un wam un wam nga koy jox mu dem un mais nag problème bi mooy bu dee deux soxna lañ buñ commencé deux trois mooy un boo ko diviser boo ko séddalee deux day xaar day am day am virgule bu ma ko séddalee trois personnes day am virgule bu ma ko séddalee ñeenti soxna moom day amati virgule day amatee damm léegi nan lay def comment je vais pour réparer affaire boobu man leen koo séddale par boobu ñu ñu bokk seen sàmm boobu saamu am virgule loolu moom la ñuy wax nii nan ngay jaar technique la boo xam da koo war a jàng ilmul fara'id nga war a jaar ngir xam loolu comme ni ñu gise woon tafsil ngay jaar waxoon nañ la ñoomin tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayul yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu ku ko xamul sawaay manoo miraas kooku manoo miraas <laughs> voilà mooy manoo ko dangay baax kon affaire bi loolu lañu war a dafa am loolu lañuy gis ni mooy euh, tasxiixul inkisaar mooy réparer goog may réparer dammu dammu gi virgule bi dafa am ñaar parce que inkisaar bi muy damm gi virgule bi mooy part bi as-sahm mooy part bi nga xam ne ci la bu ma ko re bu ma ko bu ma ko séddalee mooy am virgule mën na nekk ci day nekk ci ñaari ñaari cas ñaari kaa mën nañ ko tënkee ci ñaari kaa cas bu njëkk bi mooy virgule bi en fait ñi mu concerné benn partie kese lañ mooy an yakuna al inkisaaru ah ala fariqin waaxid loolu mooy première partie misaal mooy jëlal ma sa këyit ma walla ma jox la misaal ci lii bu gàtt après ñu ngi ciy ñëw dama lay jox misaal rek inkisaar boo xam ne benn partie bi la concerné concerné wul ñeneen mooy imaginer euh, koo xamante ne dafa génn àddina ñu ne monsieur aywa dinañ jëlati suñu monsieur A dafa génn àddina bàyyi fi kan bàyyi fi euh, ñetti soxna salaasu zawjaat hein salaasu zawjaat trois épouses ñetti soxna la fi bàyyi bindal ma trois épouses bindal ma trois épouses wala salaasu zawjaat nga def deux comme niñ ko xame niñ ko yàggee defee léegi après ci suuf mu bàyyi fi kan benn doom ju góor bindal ma fils ou ibna ñii rekk la fi bàyyi léegi ma ne la léegi ana kan ci ci ci ci ci ci ci ci ci euh, yaay ji lu muy am non soxna yi trois soxna yi lu ñuy am nga ne ma moom de mooy li nga wax sànq aaya douze bi ci suuratu nisaa yi moo ko régler ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim côté bi muy wax ne fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum bu dee yéen góor ñi da ngeen a génn àddina jëkkër yi fekk bi ngeen di génn àddina bàyyi ngeen fi doom falahunna ñeel na seen soxna yi hein asumunu un huitième mimma taraktum ci li ngeen fi bàyyi ñu ne kon defal ma ne la kon bindal ma un huitième ci kanamu ñetti fi nga bind trois épouses walla fi nga bind ñetti soxna wala fi nga bind salaasu zawjaat nga ne bind naa lool ma la léegi al ibnu lu muy am alquran lan la wax ci doom doom lan lay am nga ne doom ah, doom asaba la alquran ci dara ma ne la excellent voilà excellent c'est bien ça doom ju doom amul doom ju góor amul lu alquran ne moom bu bu baayam faatoo wala kii wala yaayam na am li loolu amul waaw parce que moom du asxaabu bokkul ci asxaabul furud moom laa yarisu bil fard walakin yarisu bi tansib moom asaba la waaw te moom étage am mooy premier étage ci étage u gi asaba ñoom ñoo nekk ci kaw al bunuwa thumma al ubuwa thumma al uxuwa thumma al umuma après al wala hein léegi après ñi ci dolli baytu maal ainsi de suite quoi kon al ibnu moom rek a fi nekk kon moom al yi nga bind baa bindal ma baa wala moom baa lay am wala al yi wala le reste li des wala ndesit léegi ñu dem ci liñ kii woon dañuy gis nga lépp lii mooy fi ñu jógee ta ak tafsil trouver aslul masala dañ koy soxla fii bien sûr ndax tuuti publier comme ni ñu soxla woon gis nga maarifat maarifatul fatwa bi mu waxoon ni ñu soxla woon xam nga ay kan lañ xaj bu nuqsaan xaj bu xirmaan ak yooyu ak kan mooy asaba loolu ci côté fiqh bi lañ ko gise woon ak asaba yi asaba bin nafs asaba ma bil ghayr asaba ma al ghayr yooyu yépp ci côté bële mooy moom lañ njëkkoon a gis ak mawaane yi fii mawaane amu fi mooy doom ji deful lu tax par exemple bu doon la moo faat baayam ngir euh, anticiper miraas mi kon dañ koy dàq moom waaw ah. ah, waaw moom dañ ko fiy jëlee kon mais nag loolu lépp amul kon mooy yooyu yépp c'est lié léegi nag ma ne la nañ trouver aslul masala nga ne aslul masala huit la ma ne la noo ko xamee ma ne ida kaana al léegi mokkal naa la ak moo xon ida kaana al ida kaana fardun wahid fa aslul al fard lu ko doon waxe waaw waaw <laughs> tey <laughs> saa ma mën laa bàyyeeg volant bi di nelaw ah <laughs> ida kaana fardun waaxid wala kaana hunaka fardun bu dee benn saaxibu fard kenn kese moo nekk ci masala bi mooy miraas mi am cas bi ñu am cas de figure bu ñu am kenn kese moo fi nekk saaxibu fard wala saaxibatu fard mooy moo kenn kese la alquran ci ñuy donn ña fa ña fa nekk alquran kenn kese la ci wax nañu jël lii jox ko comme suñu kaar bi ñetti soxna yii la ne nañ jël un huitième jox leen doom ji waxu ci dara kon foofu aslul masala mooy leen mooy maqaamu hadha fard mooy moom fa mu taxawe mooy un fan la taxaw ci huit kon huit tamit féete suuf ci fraction bi moom laay jël teg ko fële mu nekk sax bopp masala ma teg ko ca kaw un huitième ba ca kawam ca wet ca ca kanamam ca kaw léegi nag huit yi moom laa war a seddale kan diggante ñetti soxna yi ak doom ju góor ji léegi ma ne doom ju soxna yi soxna yi ñoom lu ñuy am ma la ah un mooy huit divisé par huit ñoom la kon ñoom un am man la bindal un kon ci seen kanam ma ne la léegi kon doom ji lu muy am ah doom ji de comme que al baaqi le reste huit boo ci dindee benn set a ci des ma ne la kon bindal set ci kanam nga ne ma bind naa set ma ne la xoolal fii maa ngi ci exemple al al al inkisaar muy damm dafa day nekk soit mu nekk ci benn partie kese benn groupe kese fa fa la ñoo xam ne fa la fa la virgule ba ne mooy benn groupe. ci ñuy doon ñoo xam ne ñoom la ñu am boo leen ko séddalee mu am groupe mu am mu am virgule mu am damm loolu benn la ci lañ ne mooy al inkisaaru imma an yakuna ala fariqin wahid loolu lañ nekk beneen partie bi wax nañ la mën nañ ko xaaj ci deux deux kese moom laa lay jox exemple nii léegi xoolal kon jox nañ kon loo am nga ne ma ñetti soxna yi benn un lañ leen defal benn ñoom seen wàll ñoom seen saxmu euh, kii la un la benn la ma ne la doom ji nag nga ne ma doom ji set ma ne la nga ne doom ji moom ma ne la léegi un bi xoolal ñaata soxna la fi bàyyi nga ne trois ma ne la trois divisé par di jëlal trois non un mooy saxmu bi nga diviser ko par ñett par trois lu lay jox nga ne hé zéro virgule trente-trois ma la lool mooy wane nag du baax lii mooy al eh, nga ma ne la foofu kon am na virgule ma ne la waaw ma la defal benn flèche nga ne fii moom fii hin kisaar wala il fii am na virgule ah léegi ñu xool lool lii mooy fariq fariq bu njëkk bi ah mooy fariqu az-zawjaat mooy le groupe de femmes des des des des des épouses ma ne la léegi xoolal doom ji doom ji moom est-ce que am na dam am na ca mooy est moom li muy am virgule am na ci ma ne non doom ji amul virgule ne la non set lay am de ma ne waaw set la de sauf que doom ji benn kenn la doom ji moom comme que nit kii doon bu dee ne kenn la bu dee ne groupe benn groupe bi kenn kese fa nekk. kooku garaawul dam mu am ceeb mu ñàkk cee am garaawul parce que que mbir mi pair wala li muy am sax moom mooy wàllam mu am mu pair wala mu impair moo ci yam mooy moom mooy jël lépp ndax séddoo ko kenn mooy mbir mi waxuñu ne pair ak impair non lii virgule la ñuy wax ñun nga ne ma amul virgule doom moom doom ji mooy jël set yi rek ma ne la waaw kay kon fariqu doom yi mooy kon dañuy fii nii suñu exemple bi ñaari fariq lañ am am nañ fariq bu njëkk bi fa un huitième bi nekk mooy soxna yi deuxième bi mooy fi doom ji nekk foofu fariq boobu kenn na fa nekk waaw loolu gis nga léegi fii mooy léegi nag inkisaar bi soit mu nekk ci benn bi kese mooy comme bi ñu gis nii mooy ci côté mooy gis nañ ne doom ji moom soo groupe amul dam ndax moom rek a fa nekk moo fa positionné mais sauf ko moom yi soit yaayam ak ñaari wujjëm yi ñoom muy ñetti soxna yi ñoom mbir mi day am ndam lii mooy bu fii yi mooy première partie ci wàllu inkisaar mooy an yakuna al inkisaaru ala fariqin wahid mooy ne damm gi virgule bi fi mu pour fi mu nekk mooy ci benn groupe kese la nekk ma ne la xoolal kon exemple la ngo kaay ma jox la ci beneen exemple boo xam ne bul sori fii ñu nekk léegi euh, teniral même même même même même même même schéma bi ñu am mooy monsieur A moo faatu xam nga sànk dama la ne ñetti soxna léegi dindil ñetti soxna bàyyi fi benn soxna mooy ma ne la no xoolal bul nekk di effacer bindal ci suuf comme ça bu ko defee yow mu nga ba nga nekk koo xam ne euh, mbir yi mu gën a leer waaw ndax brouillon bu effacer yu bari rature yu bari day wane waaj koy waajay rature di di rature rek di rëdd rek mooy doomu rëdd baare amaana muy wane lenn ci personnalité <laughs> mooy waa ji il n'est pas organisé <laughs> kon demal ci suuf nga ne ma monsieur A set fois-ci bàyyi fi ñetti soxna mais zawjatun kenn kese la fi bàyyi nga ne waaw ak cette fois yi nañ wax deux ak deux doom deux ibn wala ibnaani ibnayni wala deux fils ñooñ la fi bàyyi maa ngi lay joxaat exemple ba léegi ginnaaw ma la joxee côté fariqu soxna yi jabar yi maa ngi lay jox fariqu doom yi cette fois-ci inkisaar bi muy virgule bi ci ñoom lay ne ma ne la léegi zawja lu muy am ma ne mooy li nga wax sànq mooy li ma la waxoon sànq ah wala hunna rubu'u non wala hunna fa in kaana lakum waladun fa lahunna thumunu mimma taraktum bu dee yéen jëkkër yi benn di faatu da ngeen am doom ñoom soxna yi ñooy am asumunu muy un huitième ci li ngeen fi bàyyi man la kon bindal un huitième ci kanam benn soxna si nga ne bind naa. léegi doom ji loo fay bind ñaari doom yi yu góor yi mu fi bàyyi tamit ma ne la lool baax yi ngay bind mooy le reste wala baax ñoom ñoom ndax ñoom asaba lañ ma ne la léegi aslul masala mooy lan ma ne la kaana fardun waaxid fa aslul masalati maqaamu haadal fard aywa kon jëlal huit bi nga bindal ma ko ci kaw mooy aslul masala waaw wow isa kaana way mooy temps yi may dégg arab way <laughs> yow xamoo danga maa ngi jàpp ah <laughs> isa kaana ndem nekk na la wax <laughs> fardun waaxid benn fard koo xam ne mooy donn ci fard bu dee moom kese moo fa nekk ca ñay donn lañu war a séddale ñépp moom bosam lañuy xool waaw bosam lañu moom moom ca kaw la ñu teg la muy am muy un huit huit boobu mooy nekk aslu bopp masala bi kon ma ne la jëlal wit bi teg ma ne la léegi séddaleel ma ne mooy comme fi ñu jóge un yaay ji day am benn ndax wit divisé par huit la un li des huit boo ko boo ci génnee benn set a ciy des ma ne la léegi benn soxna si du benn kese la fi bàyyi moom un bi boo ko séddalee dina dox nga ne waaw parce que grawul moom moo koy jël moo koy fab ma ne la ñaari doom yi nag doom yi ñaata la fa bàyyi nga ne deux ma ne sept du sept lañ am ñoom seen part nga ne ma waaw ma ne la léegi set boo ko diviser ak deux mbaa dina la jox loo xam ne du am virgule ma ne xaara sept divisé par deux et et trois virgule cinq ma ne la waaw kay huna fi hadha al ci mithaal mii nii hein inkisaar bi fan la ne ala ay fariq ci fariqu doom yi ban group la tey virgule bi nekk mooy groupe doom yi contrairement ak misaal ni ñu gisoon sax exemple bi gisoon ci kaw gis nga lii laa la bëgg a wax ne la soit lii mooy première cas bu am mooy imma an yakuna al inkisaaru ala fariqin wahid soit loolu xew ci benn li nga xam ne benn groupe kese la comme niñ ko gisee ci suñu ñaari exemple yi ah yaakaar naa ne leer la léegi nag yeneen yoo joxe exemple yoo joxe même bu doon ñu bari lañ ah comme yi ñu gisoon yu bari lañu mooy ñu bari lañu mais sauf que inkisaar bi ci kenn kese la nekk loolu ci ñoom la mooy ci ñooño la waaw mooy bu boobaa yow booy réparer inkisaar bi ñoom ngay réparer parce que ñoom ñoo am li nga xam ne boo leen ko séddalee mooy am virgule kon mbir mi kon foog naa lool leer na mooy imma an yakuna al inkisaaru ala fariqin wahid comme si soit damm bi virgule bi nekk ci benn groupe boo xam ne ñoom la seen sax mu seen part bu ñu leen ko séddalee seen wàll bu ñu leen ko séddalee day am damm day am virgule loolu nag faradi bi wala ki nga xam ne moo koy toppatoo wara a réparer damm-damm boobu ba damm-damm boobu du xew kon léegi baax na loolu benn partie la beneen partie bi mooy nag cette fois-ci inkisaar bi nekk ala akthar min fariq mooy an yakuna al inkisaaru ala akthar min fariq aw ala akthar min fariq min waaw loolu baax na mooy cette fois-ci inkisaar bi mooy virgule bi mais du groupe du groupe yaay kese wala groupe doomi kese la nekk mais sauf que fii nii day laalandoo minimum ñaari góob minimum ñaar mooy lu mu tuut tuut dina laal ñaar jëm kaw ma ne la xoolal ma jox la exemple xoolal ci ñu jóge woon exemple yi ñu jóge woon mooy simple na mooy il suffit nga ma ma ma ma xam nga bu njëkk bi lan lañ defoon nga ne ma ñetti trois zawja trois soxna trois jabar Ah, lañ defoon trois épouses foofu inkisaar bi ci foofu la xewoon doom yi amul woon inkisaar ma ne la romb na gis nga doom yi boo jëlee deux bi nga defoon ci seen su mooy exemple bi ma la mujjee jox boo jëlee deux boobu ci kanamu doom fi nga def fils nga def fa deux fils wala deux doom ibnaani rek inkisaar tamit day xew foofu parce que sept boobu comme ni nga ko trouvé ci deuxième exemple bi boo ko naree séddale ñaari doom mais day xar mooy seen wàll wi day xar day am damm day am day day day xar te bu xaree nasib yàqu na te nasib yàqoo mooy miraas ma baaxul waaw miraas ma du baax xam nga li exemple la mooy yow premier exemple bi ma joxe rek boo jëloon retenir nga nga téyewaat trois zawjaat la fi bàyyi ak deux doom mooy ne inkisaar bi cette fois-ci virgule yi ci ñoom ñépp la nekk ndax boo jëlee 1 bi divisé ko par 3 soxna mooy da lay jox ay virgule 033 yi ñu la doon wax nga jël 7 7 bi ñu la waxoon sànq divisé ko par 2 tamit mu jox la même cinq muy bu ci nekk mooy groupe doom yi groupe yaay yi jabar yi am na virgule groupe doom yi am na virgule lii mooy. an ya ida kaana al inkisaaru ala min fariq est-ce leer na kon affaire bi inkisaar kon ci lim mën a am te nii yépp kenn du ñoo nag ni menace di ko di ko di ko kii ah di ko bon attends maslaa ko noonu ba dem ay boo ko maslaawee ba dem <laughs> tey nga am problème de yow wallahi buur yàlla dina la ko laaj <laughs> di nga xam ne diineem ji tegu ko fi ngir ak dëgëru fit waaw du ak dëgëru fit dangay xam walla xamoo boo xamee nga def boo xamul nga ne man manuma miraas waaw man lañuy woowe limaam ak maa fi nee nañ boroom xam-xam bi man lañ koy jiiñ ak yooyu yépp waaye man nag ma ne bët yenwul waaye xam na lu bopp attan man manuma lii mais comme que nit ñi manuma lii sawaay day wàcc seen daraja <laughs> am na yoo xam ne jaral na leen ñu dem di menace waaw bañ neen eh, waa ji ak xam menace ndeke xamul dara ndekete yoo xamul dara moom daal bu ñëwee yu mel nii yoonam nawu ci waaw day ñëw rek séddale noonu waaw am na dam moo amul dam waaye mu ne garaawul nañ jël benn calculatrice rek duur affaire yi ah ku nekk am na lii mu jeex <laughs> yow de di dinga ko layoog sa borom moom laa maxaala man da ñàkk waaw ah, ndax wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiba ndax wax ne lii la mooy danga ne yow buur yàlla kon lii la wax ñu jox kii te buur yàlla waxut loolu li yàq société boo dem nag la ko yàq bokk na bokk ca la ko yàq mooy bu dee ne ñiy wax dañoo clouer bekku ñi ñi xam ñi xamul di wax waaw mooy lan mooy tëj gémmiñu ñi xam walla boog ñi xam amuñu audience ñoom seen droit amuñ droit ci chapitre bi daanaka dara amuñu daanaka doo leen gis ci média yi ñi ngay gis ci média yi yépp moo ñu xamul ñuy wax loolu mooy taqdimu di jahlin wa taxiirul aani moom la sëñ bi wax ci axiru zaman waaw radiyallahu anhu taxiiru di jahlin non taxiiru di ilmin alim mooy jiital mettre en évidence le fait de mettre en évidence l'ignare l'ignorant ki xamul waaw ba on éclipse le savant on met en évidence le l'ignare l'ignorant et on éclipse le le savant waaw ki xam dañ koy suufee moom moom joxaane mii moom nga xam ne saas nii moom te bu wax jotee te moo fi xam kat ñoom moo waay yéen waaye nag moom ko fële loolu ko def di nga di mooy yii lu garaaw a ngi ah xoolal lii mooy inkisaar yi possible lii dama laa jox deux mooy wax naa la mën naa ëpp inkisaar bi man naa nekk fu ëpp ci deux yi rek waaw mooy akthar min fariq mooy plus virgule bi dafa am mooy ñoom ku nekk ba nga séddalee def liñ defoon tafsil ti après ñëw aslul masala nga am bopp ci bi nga séddale leen ko sauf que ña a koy séddale nit ña nekk ca biir ñii ay trois personnes lañ walla deux personnes mais deux personnes yi damaa am en face ñoom li ñu war a am chiffre impair la loolu buy xew virgule yi am par force virgule lay bu dee moom ñii seddu dañoo nekk fii nekk pair mooy ñu nekk loo xam ne comme ay ñaar ñeent juróom benn juróom ñett fukk fukk ak ñaar fukk ak ñeent jëpp mooy pair loolu lañ lañ leen di sédd lañ leen war a jox mu nekk lu inter lu tóol ñoom ñu ñàkk tóol lañ leen war a sédd seen wàll tóol foo jaar virgule am te loolu xam nga loolu cas pratique la loolu moom cas pratique la <laughs> léegi nag ida xadata hada mu way bu luy xewee ana na maa def nan laay def na ngay nag ngir réparer virgule yooyu ba jox ku nekk la mu war a am te damm du ci am virgule du ci am lool mooy tasxiixul inkisaar lool mooy tasxiixul inkisaar tasxiixul inkisaar voilà kon foog na loolu clair na kon lii <clears throat> mooy al-inkisaar ala fariq aw ala akthar min fariq al-inkisaar nag kon bon définition bi simple na mooy ida kaana sihaamun fariqin la tanqasimu alayhi illa bi kasr ida kaana sihaamu fariqin laa tanqasimu alayhi bi kas mooy liñ fi wax yépp <laughs> boobu ngi am loo xam ne daal moom bu koy définir mooy ida kaana sihaamu fariq bu dee ne wàllu benn ci groupe yi groupe yi nag foog naa lay comprendre comme buñ ne zawja même bu dee kenn la kooku dañ koy considérer foofu comme groupe la mooy so l'épouse wala al ab ñu ne père de monsieur A dafa faatu comme ñu ne monsieur A dafa faatu bàyyi fi zawjun jëkkër waaye bàyyi fi abun doom noo bàyyi bàyyi fi ibnun lii nii bu ci nekk dañ naan bu ci nekk fariq fariq la mooy zawj jëkkër loolu fariqun benn kuréel a ngoog benn group ab benn groupe a ngoog ibn muy ab mooy baay ibn doom loolu it benn groupe a ngoog loolu mooy boo déggee ñu naan fariq rek mooy loolu lañ ci jublu même bu kenn la waaw mooy kon ida kaana asihaam ida kaana sihaamu fariqin benn ci ñii nii ñu wax par exemple xam nga par exemple euh, euh, ab ab kenn la mën a doon moo tax yooyu il faut mu nekk ci ñi nga xam ne ñoom itam kenn lañ mooy mooy dinañu ëpp ñaar waaw mooy parce que groupe bu mu ci man di doon bu dee benn la kenn la comme yi ñu wax sànq bu dee soxna yi xam nga soxna yi inkisaar dugg fa mën naa ne comme niñ gis sànk ci ñaari ñaari exemple yi xam nga ñaari exemple yi loolu mooy mën na cee am parce que il suffit ñu nekk ñaar rek mooy inkisaar day am ndax un huitième moom wala même bu dee ne sax bàyyiwu fi doom mu bàyyi fi ay soxna xam nga bu boobaa soxna si un quart lay jël un quart boobu bu dee kenn benn soxna la simple na mais bu dee ñaari soxna commencé jëm kaw dootu mooy foo jaar inkisaar dina foo jaar virgule dina am ci un boobu boo leen ko set boo leen ko xaajale kon loolu leen na mooy gis nga même loolu noonu mooy il faut kon inkisaar il faut groupe ba mooy adadu ar-ru'us dañ ko leen di wooyu noonu adadu ru'us mooy fariq bi rek il faut ñu mat minimum deux ndax bu dee kenn inkisaar manu faa am impair pair ñoo ci yem comme ni ñu ko waxee léegi léegi nag bu matee deux mooy inkisaar man naa man naa bañ a ndax bu dee ne chiffre pair la fekk ñoom ñu pair mooy da ngay gis entre deux yi day am tamaasul mooy ñaari chiffres yi ñoo niroo bu dee chiffre pair boo xam ne deux la ñi koy séddoo nekk deux loolu tamaasul dafa am mooy deux ak deux bu boobaa ku nekk day jël benn mais bu dee chiffre pair bi mooy li ñu war a séddoo quatre la ñoom ñuy deux tamit garaawul mooy ne loolu ñoom ku nekk day am deux ainsi de suite kon pour inkisaar am mooy il faut mbooloo. il faut mbooloo ndax bu dee kenn inkisaar man da nekk léegi nag mooy bu dee la ida kaana sihamu fariq bu dee ne denn kuréel moom la mu am paaram manuñu ko koo séddale lu dul mu am virgule euh, léegi nag ñu ñëw nag ci kii exemple parce que ah six ñu dese six minutes ci moo ñu dese ah euh, bu ñu non lii mënuñu ko continuer léegi li ñuy def xoola nañu nañu nañu nañu poser yenn yenn yenn yenn jalon léegi kon mooy xam nga instant bi lan ngay def yow xam nga wax naa la deux parties inkisaar bi mën a am soit ala fariqin wahid aw ala akthar min fariq soit ci benn groupe wala mu am ci groupe yu bari ñun nag ni ñuy traité dañuy dem traité benn boo xam ne mooy miraas moo xam ne ba ñu ko seddalee du ñi di ñuy asxaabul furud yépp même sax asabaat yi fii même asabaat yi ah du asxaabul furud kese même asabaat yi xam nga fii ibn cinq exemple bi joxe doom doomu asaba la mais ba nga xam ne mooy ñoom deux bi nekkee deux la war a am nekk sept mooy deuxième exemple bi. ah da mooy mbir mi dafa nekk dafa virgule dafa am ndax 7 divisé par 2 day nekk 3 virgule 5 te moom ñoom du ñu asxaabul furud mooy daal boo xasee séddale ba pare léegi ngay xool adadul ruus mooy ñi war a ñi moom paar bu nekk ñi moom wàll wu nekk ñooñu est-ce que buñ leen séddalee seen wàll dina am virgule am déet bu ko amul c'est bu ko amee c'est léegi ñun dañuy commencer bu njëkk boo xam ne première partie tasxiixul inkisaari fil masaa'ili idaa kaana ala fariqin waahid la résolution <coughs> hein de l'inkisaar hein si s'il est concerné qu'un seul groupe wala voilà, si un seul groupe qui ki qui qui qui concerné voilà wala ngeen seet nu ngeen koy waxee ci ci ci ci ci nasaraan waaw mooy daal loolu lañuy ñuy njëkk gis partie boobu kon exemple yooyu lañuy jël par boo xam ne benn comme group léegi dama lay wax nga bind suñu exemple bi ñu war a def <coughs> léegi kon nañ jël mooy exemple bi ñu sànk lañuy jël bu njëkk bi boo bëggee ñu changer ko mooy ñetti soxna salaasu zawjaat la fi monsieur a bàyyi muy ñetti jabar ak benn doom boo bëggee de ñu def loolu yaay seet ñu jël boobu xool un bi nga xam ne moom la yaay ji bokk yaay mooy mooy soxna yi bokk ñetti jabar yi ci nekk am ci un mooy bañ ko defee ma aslul masala nekk huit ñu tas huit boobu diggante ñoom ak doom ji un bañ yor buñ leen ko tasee ci seen biir ñoom ñett day xar day am virgule te du baax léegi loolu nan lañ koy corriger sinon ñu jël beneen exemple bu la neexee ñu jël beneen exemple léegi euh, nañu jël pour nga bari exemple mais dama lay jox même combinaison yi ah même combinaison yi duma ma génn ci zawja ak ibna léegi xoolal nañ jël na exemple bi mooy benn soxna mooy suñu deuxième exemple bi la ñuy jël dégg nga nañu jël deuxième exemple bi xool doom yi d'abord après ñu jël premier bi nañ jël deux yépp sax nañ jël deux yépp comme que ñoom lañ fi joxe bu ñu fi indiwaat beneen nañu fexe lii ñu fi joxe comme problème nañ ko fexe régler ñu ne la première bi aywa commençons première comme monsieur A ñetti soxna la fi bàyyi ak benn doom def nañ comme niñ doon def un huit soxna yi bokk benn doom ji am set doom ji garaawul moom jël na sept yi léegi un bii nan lañ koy régler hein bu boobaa xoolal lii lay demee mooy group bi ngay xool ligne bi mu bokk xam nga niñ ko bindee mooy benn ligne lañ leen teg dama bind trois femmes walla trois épouses ah seen kanam ma def deux points defoon un huit mooy seen part après ma def deux point ci kanamam ci kanamu un huit bi def un mooy seen cër bi ma séddalee huit bi nekkoon aslul masala cosaanu masala bi bopp masala bi ah. loolu ba ma ko séddale ñoom un lañ ci am léegi xam nga nu may def damay xool fi nga xam ne mooy cër bi as-sahmu fii sahmu bi ñaata la nga ne ma sahmu bi un la mooy ban part la soxna yi am ñaata wàll lañ am nga ne ma benn wàll lañ am mooy un bi ma bind seen kanam ma la waaw kay defal ma ko benn carré. ma ne la léegi boo paree kilo loolu mooy saxmu bi après ñi ko war a séddale ñaata lañu nga ne ma trois lañu parce que ñetti soxna lañ trois épouses lañ ma ne la defal ma benn carré ci ñoom mooy wër defal leen benn wërngël fi nga bind ñett fi nga bind ñetti soxna trois bi def ko abron rond def def ko ci wërngël un bi def nga ko ci wërngal wala carré wala lu mu la neex carré wala wërngal trois bi lool léegi nag ma xool léegi li may def damay xool diggante diggante entre relation bi am entre un boobu muy saxmu bi ak li nga xam ne mooy trois bi nga xam ne mooy yu lu ru'us mooy nombre bi nombre ñaata lañ nombre bi ñaata lañ bu boobaa nu may def mooy bu ma xoolee un ak trois hein ma ne mais entre un ak trois est-ce que tamaasul am na mooy suñu programme ba tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun alors ci loolu lañ jëmaat moo tax ëpp naa fàtte de waxoon naa la lool c'est incontournable mooy li nga xam ne manu la ñàkk nga xam ko kon kat yooyu la ñuy seet ñoom la ñuy jëlaat xool entre un bi nga xam ne moom laa war a partager soxna yi nga xam ne ñuy ñett ñoom mooy ñett lañ entre un bi ak trois bi lan mooy seen relation est-ce que baynahuma tamaasul ma ne non non laysa baynahuma tamaasul mooy c'est pas la même chiffre du même nombre bi un laa wax ak trois waaw ñu ne la nag tamaasul nga njëkk xool gisoo ko ah ma ne la nag kaay nag nga wax la benn affaire boo xam ne bee boo nga jàpp ko ndax dina la dimbali bu baax bu ñuy ñëwaat ci beneen exemple bi nga bañ a sonal sa bopp di di wër tamaasul dama ah di xool ndax ñaari chiffres yi ñoo bokk man na la jàppal benn affaire gis nga dans ce mooy fi inkisaar di ame damm virgule di ame ci benn ci benn groupe bi ndax lañ koy seet lañ ko seenu cër buñ leen ko séddalee mu am virgule tamaasul manula am diggante adadu ru'us muy nombre yi nga xam ne ñoo moom le nombre qui d'héritiers bi nekk ci groupe boobu manula nekk la même chiffre le même nombre bi nga xam ne mooy liñ leen war a départage ma ne la loolu nag war ngaa xam réponse bi lu tax warula mën a nekk mooy yomb ndax bu dee même chiffre la mooy kon foofu inkisaar amu fi mooy kon ñun newuñ ci masalatul inkisaar tasxiixul inkisaar newuñu fi parce que imaginons bu doon trois soxna lañ am liñ leen war a séddale di trois trois ak trois tamaasul mooy dañoo niroo mais simple la ku nekk day jël benn mu jeex foofu koy tasxiix du fa am bu doon sept sox maanaam sept sox <laughs> bu doon quatre soxna lañ ak liñ leen war a seen part yi ñu leen war a nekk quatre mais inkisaar amul ndax comme que lañ ku nekk day jël benn ñeent lañ ku nekk day jël li la a séddale di ñeent ku nekk dangay jël benn kon nekkuñu fii moo tax ma ne la jàppal lii bu baax bu ko defee yow kon suñu loolu noonu tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayin kon éliminer nañ tamaasul mooy soxlawuñu ko fii en tout cas ci fii ñu agsi nii côté bii ñuy seet mooy al mal alaaqa bayna adadi ruus wa bayna sahm loolu la ñuy seet diggante nombre de têtes yi nga xam ne ñooy doon ci groupe boobu lan mooy relation lan moo leen boole lan ban ban ban mooy est lan la bokk ak li nga xam ne moom lañ leen war a boole est-ce que ñoo niroo mooy est-ce chiffre la est-ce que fii ñeent la fii di ñeent wala est-ce juróom la fii di juróom est fi que fii sept la fii di sept di douze mooy loolu bu amee bu dee ne loolu la ñun newuñu ci masalatul tasxiixul inkisaar parce que affaire bi dox na kon nag kooku lu ñu fay corriger amu fa ndax bu boobaa virgule lu am kon nag nga jël tamaasul ne kon man fii nii soxlaw fi tamaasul parce que tamaasul bu amoon doonu nañu woon lii lépp du ma ko poser ma ne la kon éliminer nga tamaasul ma ne la bu ci tegu nga ne ma tadaaxul waaw ma ne nag gis nga tadaaxul tadaaxul moo doon lan mooy est-ce que chiffre bu mag bi ci ñaari chiffres yi ñaar lañ ñaari chiffre lañ est-ce que chiffre bu mag bi bu ma ko diviser ak chiffre bu ndaw bi dina ma jox résultat boo xamante ne du am virgule loolu mooy tadaaxul bu ma ko defee mu jox ma résultat boo xam ne amul virgule rek loolu mooy wan ne ma naan ñoom tadaaxalaa ñaari numéro yii te duggante nañu ñaari chiffres yi est-ce que jusque jusque là c'est nga ne ma waaw c'est bon lii leer na nañ dem ma ne la léegi ah fii itam mooy am na façon tadaaxul tadaaxul xam nga tadaaxul ñaari affaire la mooy mën na nekk mooy xam nga ko que ñaari kaa lañ mooy lii lañuy séddale juróomi biscuit de lañuy séddale muy juróomi biscuit cinq biscuit cinq gâteau muy nombre cinq hmm? loolu benn affaire la unañ jël chiffre boo xam ne après dinañu jox lu kii comme ma ne lañuy séddale six biscuit après ñu war koo séddale ñan ñu war séddale ñan deux personnes hein ñu war koo séddale deux personnes hein bu boobaa kon bind nga six ak deux bindal six six biscuit wala nga ne mbiskit kaa kaa ngeen di wax wala ci arab yéen ñiy wax loolu làkk boobu six yi ñu war koo séddale ñaari njàccaar waaw deux njàccaar njàccaaraani waaw deux ay machin ñaari gay léegi fii nii nombre six ma ne la defal ma carré nombre six defal ma carré nombre deux adadu ru'us muy nombre ñi ñu koy séddale mooy njàccaar yi ñaar lañu ah mooy gaa yi rek gaa yi ko war a séddale li ñuy séddale muy as-sahmu six la léegi fii ñu ngi ci programme tamaasul teg nañ ko fële nee nañ tamaasul manu la nekk sinon tamaasul de toute façon bu fi nee mooy newuñ ci inkisaar kon teg fële ñu ngi ci deuxième position deuxième position bi mooy lan tadaaxul ma ne la tadaaxul ah, du dox bu dee ne li ñu war a séddale ah li ñu war a séddale mooy paar yi dañoo ëpp ñañu koy séddale nga ne ma waxaatal li nga wax ma ne la inkisaar muy réparer damm-damm boobu jabru ko bi am muy virgule boobu réparer ko ba virgule du am ci ñi ñu ko war a séddale la ñuy am ku nekk ci ñoom du am virgule manu la nekk ci kaa bii ci tadaaxul mooy mu dee ne part yi ñuy séddale comme suñu exemple six mbiskit yii ñoom mooy chiffre la boo xam ne bu impair la nombre bi ñu ko war a séddale nekk nombre bu non nombre la bu pair laa bëgg wax mooy boo xam ne toolut comme juróom-benn ñu war koo séddale ñoo xam ne ñoom it muy ñoom it lañu bu dee ne li ñuy séddale moo ëpp ña ñu koy séddale foofu newuñ ci masalatul inkisaar nga ne ma lu tax ma ne la parce que bu boobaa buñ leen ko séddalee virgule du ci am. Ah, ah oui ma ne la simple laa la jox six biscuits nga war koo séddale ñaari njàccaar jëlal six divisé par deux nga ne ma xaaral six divisé par deux égale trois ma la est-ce am na virgule nga ne ma noono man la mu ngi comme que amul virgule kon on n'est pas dans notre masala ah qui est le inkisaar newuñu ci domaine u inkisaar bu boobaa ndax affaire yi séddale ku nekk day am ku nekk ci ñaari njàccaar yi day am ñetti mbiskit du am virgule moo tax façon tadaaxul bu mel nii moom na nga def tanaasul noonu nga koy def mooy foo trouver bépp miraas muñ la ne miraasa nga ñëw la ngay séddale hmm? mu ëpp ña koy séddale ñoom ñaar ñépp ñaari chiffre yépp nekk chiffre pair loolu mooy wane ne newuñu ci masalatul inkisaar ndax virgule manu fa am parce que lu tax parce que xam nga lu tax parce que li ñuy séddale moom la ñuy teg moom la ñuy diviser ñu koy séddale mais pa pas le contraire est-ce que dégg nga li ma wax mooy du ne dañuy jël nombre ñi ñi ñu ko war a séddale fii du ma jël deux jël deux teg. jël deux ne deux laay jël séddale ko mbiskit yi du non du nit ñi njàccaar yi laay séddale mbiskit yi mais biscuit yi laay séddale njàccaar yi est-ce que yaa nga maa dégg waay moo déggal ma loolu ah dafa laaj affaire affaire bi compliqué wul de kiiwul mais dafa laaj rek juste concentration tuuti rek ndax ab tétaleer moom yii du ci bàyyi xel alors comme am solo la mooy biscuit yi la ñuy séddale nit ñi mais du nit ñi la ñuy jël di leen séddale biscuit yi bokkuñu de <laughs> waaw sama fayeen yi dinañu kontaan ci biscuit yi mooy tudd même bu dañoo wor waaye di leen ko tuddal rek moom da di jox cawarte boo xam ne seen xol yi mel ni wanagu mbott ndeysaan ndax kontaan <laughs> mooy kon mbiskit yi lañuy ñuy séddale nit ñi mais du nit ñi la ñuy séddale mbiskit yi ndax bu dee deux nga jël diviser ko par six xaaj kook six loolu day am virgule mais waxuñu dañu ne façon tadaaxul bi manu la ne mooy bu amee mooy bu amee ñun newuñu ci cadre inkisaar moo tax boobu ñun concerné wuñu bu ñu ñëwee fekk li ñuy séddale nekk loo xam ne toolut mooy pair la nombre pair la ñu ñu koy sédd ba pare mu ëpp ña ñu koy séddale te ña ñu koy séddale nekk ñoom it nombre pair mooy foofu newuñ ci mas'alatul inkisar comme exemple bi ñu la jox ma ne yii nii ay préalable la yoo xam ne tee ko léegi bu ko defee boo ñëwee di résoudre problème bi mu bañ nekk lu lay yàggal bu dee li ñuy séddale ida kaana as-sahm wala as-sihaamu akthar min adad ar fi tadaaxul ci li jëm ci inda tadaaxul mooy bu boobaa ñun newuñu ci masalatul inkisaar waaw mooy ñaari chiffres yi mën nañoo duggante man nga diviser bu mag bi ak bu ndaw bi mu jox la chiffre boo xam ne du am virgule chiffre rool li ñuy séddale ëpp foofu newuñ ci masalatul inkisaar waaw kon nag waaye waaye contraire bi ma la wax sànk loolu moo possible danoon ban contraire ma ne la li possible mooy am na beneen façon tadaaxul bu bu possible waaw mooy mooy euh, cette fois-ci ñi ñuy séddale adadu ruus muy teg yi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi ñu war leen a séddale seen part ñoom nag ñoo ëpp li leen di séddale mais ñaari chiffres yépp pour ñaar yépp a peer mooy ñaar yépp benn tóolu ci bu boobaa forcément inkisaar am waaw parce que li ma la wax léegi ñëw du nit ñi lañuy séddale mbiskit yi waaye mbiskit yi lañuy séddale nit ñi exemple ba léegi nañ yem ci mbiskit yi nañu bàyyi suñu côté côté kii côté euh, affaire bi lu ñu doon wax sànq affaire faraid bi affaire jë exemple bi ñu mooy ñetti jëkkër non ñetti jabar la fi monsieur a bàyyi ak benn doom ñuy xool un boobu soxna yi am ñetti soxna yi am bu ñu leen ko séddalee mu mu tas loolu nan la ñuy réparer affaire bi ci lañu jëm ci processus de réparation boobu lee tasihul inkisaar boobale ci lañu ne léegi mooy évacuer nañ ay mbir kon fii danga naan man kon man suñu maj moo boobu ndeysaan ma foogoon ne fu ma dem ànd ak moom tamaasul tadaaxul tawaafu tabaayul ndekete yoo tey éliminer nañ ma tamaasul ma ne la tadaaxul bii nag ci lañu ne kon wax naa la fooy éliminer tadaaxul mooy bu dee ne li ñuy séddale moo ëpp ñi ñu koy séddale te ñoom ñépp ñuy ay chiffre pair ndax bu boobaa duñu day leen di mat sëkk waaye contraire bi mën naa nekk mooy ñi ñu koy séddale ñoom ñoo ëpp li ñuy séddale te ñaari mooy li ñuy séddale chiffre pair la mooy dafa tóolut waaye ñi koy séddale tóoluñu mais nag ñoo ëpp cette fois-ci mooy contraire lu ñu wax sànq moo ëpp li ñuy séddale bu boobaa foo jaar virgule dina exemple nañu jaxase mbiskit yi nañ jël xam nga six mbiskit lañ waxoon ñu koy séddale ñaari njàccaar léegi jëlal ma ñaari njàccaar yi nga defal ma ko place fi nga bind six mbiskit six biscuit ci suufam six suufu six bi defal ma fa deux nga ne ma def naa fa deux ma suufu fi nga bind deux njàccaar wala deux gaa wala deux euh, nu machin wala nu man di doon jëlal bindal ma fa six nga ne ma bindal naa la six ci suuf ma ne la léegi permuter nañ affaire yi mooy échanger nañ ko toxal nañ mbir yi jël lii teg ko fële léegi est-ce que deux léegi def bind nga ma deux man waaw ma ne bi nga def ci suuf suufu six bi six bi noo bindoon ci kanam nga ne ma biscuit laa ci bindoon ma ne la léegi wàccal ci deux bi ma ne la wàcc naa nga ne ma bindal ma ci kanamu deux bi biscuit deux biscuit nga ne ma bindal naa la deux biscuit wala mbiskit waaw léegi six bi six bi foo ma ko bindal ma ne la ci suufu fi ma bindoon deux njàccaar wala deux gaa wala deux machin ma ne la ñaar ñooñu nga bind deux chiffre six nga fa def ah ma ne waaw ma la bindal ma ca njàccaar wala gaa wala na nga fa na fa bindoon rek bindaat fa njàccaar wala gaa yi nga xam ne mooy ñi ma koy séddale léegi instant lii li ñuy séddale muy mbiskit yi ñaata la nga ne ma ñaar ñaata lañ nga ne ma juróom benn lañ siis ma ne la hal baynahuma tadaaxul <laughs> est-ce que tadaaxul am na ci ñaari chiffres yi nga ne ma sii parce que mooy tadaaxul mooy définition tadaaxul mooy bu dee ne chiffre bu mag bi ci ñaar yi bu ma ko diviser ak beneen bi mu jox ma chiffre boo xam ne day ron mooy du am virgule te fii am na mooy 6 bi ak 2 bi comme niñ fi fañ jóge boo ko diviser 3 la may jox 2 fois 3 6 du am virgule ma ne la voilà gis nga nag bu liy xewee bu dee adadu ru'uus idaa kaanat adadu idaa kaana adadu ru'uus akbar wala akthar min as-sihaam min adadi as-sihaam na'tabiru tadaaxula suuratan min at-tawaafuq haadihi hiya al-qaa'ida nga ne ma karrirhu jazakallahu xayra ma ne la isma ida kaana adadu ru'uusi akthar min adadi sihaam fi tadaaxul mooy loo xam ne tadaaxul fa na'tabiru tadaaxula suuratan min haadha tadaaxul suuratan min at-tawaafuq ana ma waa yow nag c'est bien léegi wax waxal ma wax man man meneen mi wax mal ma ko ci wolof waaw ah yi ñun kuur wolof lañ ne ah eh arabiya arabiya boo xam ne man la waa non c'est que mooy définition dañ koy wax ci arabe comme niñ koy kii après ñu waxal dinañ ñëw xaaral rek xuliqal insaanu ajula <laughs> mooy dama ne règle bi lan la mooy bu dee ne bu dee ne nombre nombre tet yi mooy ñi ñu war a séddale part bi seen cër ña ngi ko war a séddale ña ngi koy séddale ñoom ñoo ëpp lañ leen di seddale ci tadaaxul mooy même bu dee chiffre bu ma jëlee diviser leen bi gën a mag ak bi gën a ndaw mu jox ma chiffre bu rond bu boobaa dañuy considérer que tadaaxul bii nii mooy façon bii nii tadaaxul am na de waaye dañu koy considérer comme si tawaafuq dañ naan nañ ko jàppe tawaafuq nga ne ma tawaafuq mooy troisième position bi ñu war a gis ma ne la waaw te gisoon nañ ko waaw tawaafuq mooy ñaari chiffre yoo xam ne ñoom ñaar bu ma leen diviser du ma jox chiffre rond waaye nag am na moom ñoom ñaari chiffres yi am na fu ñu am na beneen chiffre boo xam ne ñoom bu ma leen diviser bu nekk même chiffre boobu dina ma jox suuf chiffre dina ma jox chiffre boo xam ne résultat boo xam ne du am ndam du am virgule. dama mais loolu nan lañ ko mën a defe fii alors que fii loolu amu fi la loolu nag laa la ne loolu lii mooy mooy règle fii ida kaana adadu siham non adadul adadul ruus waaw akthar min adadi siam fa na'tabiru hadha tadaaxula suratan min at-tawaafur mooy bu boobaa man entre deux ak la am du du ma leen considérer comme comme man maa ngi ci maa tadaaxul dañ ma naan considérer leen comme si tawaafuq la nga ne waaw bu boobaa deux ak six lan laa leen mën a considérer lan la lan lañ bokk mooy ana lan mooy ana lañ bokk en commun ma ne bokk nañ nisfu parce que deux bu ma ko diviser ci digg bi un la may jox six bu ma ko diviser ci digg bi trois la may jox mooy ku ci nekk jox na ma chiffre boo xam ne amul virgule kon ma ne ñoom ittafaqa ala nisf mooy ñoom ñaar dañoo dëppoo ci moitié ñoom dëppoo nañu ci moitié ci moitié fu lañ dëppoo xaaj est yaa ngi dégg ma ne ma mais yow waroon arrêté sax ma ne la si waroon naa arrêté Ah, waaw maroon naa arrêté question la bu nit mën a laaj mais yow foog ni danga ne woon sa heure matu ne waaw parce que dama waroon a génn ñaari yoon waaw sànq bi ñu yenee quarante neuf damaa fay dama ko arrêté fay ko dem doxi li may doxi ba pare ñëwaat waaw waaye damaa war a génnaat dans cinq minutes ma ne woon nag naa àggaleegul pour l'instant waaye sama sama heure ñuy jotaat loolu moo tax mu gudd nii waaye cette fois-ci nag foog ma arrêté waaw parce que bii moom dem bi day yàgg insha allah léegi nag nga ne ma <laughs> non attends léegi tabaayun moom léegi kon fa naatabir kon daal dañuy jàppe tadaaxul gi suwarun min at tawaafuq ma ne la waaw waaw après bu lool xewee bu lool xewee kon tabaayun tabaayun mooy bu dee ne ñaari léegi mooy kon kon kon kon kon taxawal éliminer nga nga ne ma yow kon éliminer nañ tamaasul loolu c'est sûr parce que tamaasul bu amee nekkuñ ci inkisaar ma ne la waaw ma ne la tadaaxul am na façon boo xam ne leer nañu newuñu ci mooy bu dee li ñuy séddale ñu peer la ñañ koy seddale peer lañ mooy kenn toolu ci te li ñuy séddale moo ëpp ñañ koy séddale boobaa newuñu ci ma ne la waaw nga ne ma fi mu nekk damay résumer fi mu nekk fi inkisaar bi am mooy bu dee ne ñañu koy séddale ñoom ñoo ëpp mooy ñañu koy séddale ñoom ñoo ëpp ñan par bi lañu leen di séddale bu boobaa ma ne la nag bu boobaa lañuy considérer façon tawaa tadaaxul bopp que ne lii façon tawaafuq la ñu xool ñaari chiffres yooyu lan lañ bokk al ñoom ittafaqa ala nisfi aw ala thuluth aw ala rubu aw ala xumus ainsi de suite est-ce que ci moitié lañ lañ dëppoo wala ci tiers wala ci quart wala ci ainsi de suite ah mooy loolu nag la ñuy xool kon ci kaw loolu mooy kon façon tadaaxul bii dañ koy dugal ci ci lam ci tawaafuq waaw tawaafuq bañ xamoon mooy kon dañ ko ciy dugal laale façon bu mel ni dañ koy dugal ci tawaafuq te tawaafuq wax nañ ko léegi mooy ñaari chiffre yoo xam ne bu ma leen diviser mu am virgule mais nag am na beneen chiffre boo xam ne bu leen diviser ak ñoom dinañ ma jox chiffre boo xamante ne day roo tadu ta di tadu am virgule léegi nag li ci mujj mooy tabaayun kon ma ne la kon man nga mën nañu ne éliminer nañ fii kon du ñu seet tamaasul waaye du ñu seet tabaadul non tadaa tadaaxul man tada euh, tadaaxul tadaaxul du ñu xool tamaasul du ñu xool tadaaxul tabaayun mooy léegi nag ñu jàll ci quatrième bi kon troisième bi wax nañ ko quatrième bi mooy tabaayun mooy ñaari wuute ñaari chiffres yi wuute bu boobaa dina dox dinañ mën a suivre lijjanti suñu programme bi kon nag pour pour tëj pour defal la benn kii après nga dégluwaat affaire bi peut-être xaw dina la xaw a chambouler parce que euh, kii la mooy lu bees te daa xaw a tem nga ne wow way mooy kon ñun bu ma ñëwee ci tasxiixul inkisaar ñaari affaire kese laay xool ci ensemble ba ma am na kaat ya dootuma xool kaat ya kon man li may xool lenn la hal bayna hadayn al adadayn tabaayun tawaafuq aw tabaayun ñaar yooyu kese laay xool après nag jàppal lool mooy damay xool est-ce que ñoom am nañ tawaafuq wala tabaayun ñaari chiffres après bii di ñëw nañ gën leeral loolu ñu leen ci ñëwaat ak i exemple bu ko defee mu gën a leer insha allahu taala wallahu taala a'lam wa wa sallama ala nabiyyina